nga xam ne ñoom ñoom bu ñuy xool nit li mu wàññeeku lañ lay jëkk xoole waaw léegi yow waree ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoom ñoo ab dalu leen la gaa yi boo bokkul ci yenn yi amoo yenn lañ lay teg nee rawatina nag ñi nga xam ne ñoom handicap moom moom lañ gën teg fee léegi bu dee koog daa war a dund kenn jàppalewu ko da yi nga xam ne miin lu bon da leen a yomb suñu réew yii miin lu bon mooy gis ak ñàkk nit ñàkk sonn ngeen miin koo gis ba jàpp ni ça c'est normal te normalu la ku ñëw di leen ko wax naan leen mais diw moom duñ ko dimbali gars yi boo ko waxee woo leen réunion bañ ci nga wax leen ne leen ngir ñu wax ngir euh, diw ñu dimbali ne naan kan diw mais noonu la ne où est le problème waaye saa yi dañuy fonto waaye yow yaa ngi dajale ba foog ne lu ne nga ñuy wax dara yooyu mais loolu moom la xam wala gis nga ñooñu seen xol yi place su xeer xeer moo fa ne mooy ak walaakaana la ñu miinal ñeneen te bu leen daloon ñoom dinañ bëgg ku leen ci jàppale waaw bu dee nit ku mel noonu la kay gars yi faalewuñ duñ la dimbali te amanul possibilité ut fàggu boppam bien sûr que kooku mën naa laaj mais na ko canaliser bu mu ko def nag mooy loo xamante ne ay ay besoin am dina ko ci faje lu mu dundee bu amee njaboot ni mu mën a ay doomam yooyu loolu na ci yem mais quant loolu mu dem ba am ko nag ne ah waaye yow waar gi daa neex far mu continuer ko loolu moo loolu mooy li li nga xam ne bu boobaa nag safara lay dajale ci boppam léegi yow bu dee kook nga xam ne am na droit la yonent way saasaan wax ne boo demee ba kii na nga arrêté lan ngay xalaat ci nga xam ne moom moom du fis la jàpp mbir mi am métier te kat am na ah waaw comme que nag ku mel noonu du doylu moom du doylu mukk te pyramide de pyramide des besoins am day gën a yaatu léegi nag besoin bu nekk mu ne lii nécessité la boo tax ma ne la xadis boobu dafa am solo xaaral ba ñëw ci rek dina mettre les les traits ci i yi point i bu ko defee ku nekk ñu xam <laughs> kan moo mën a laaj ak kan moo mënul a laaj parce que ay loru kese loolu moom dafa bàgg <laughs> insha allahu taala kon lii nii eh, lu garaaw a garaaw la yonent bi alayhi salaam di wax waaw man sa'ala an-naasa amwaalahum képp ku laaj nit ñi seen alal yi takassuran ngir bari la aw waaw fa innama yasalu jamran mooy comme lii suñu boroom wax rek ne alladina inna alladina yataama zulma gaa yi nga xam dañuy lekk alalu jirim yi orphelin yi ci tooñ ñooñu innama yaquluna fi butunihim naara dëgg dëgg li nga xamante ne nii moom la ñuy lekk di ko ndóof ci seen biir yi mooy safara la allahu akbar waaw na leen leer ne mooy ba ñuy lekk ñu naan góor gii de paa bi de biiram bi mooy almeeru ganaar yi déedéet déedéet loolu non mooy almeeru almeeru xal yi la waaw ndax suñu nee na dëgg dëgg la ñu ngay lekk ndax lu neex la nii ay pom ay orange ay bànneexu jënd lu leen lu neex ay dibi ay lu leen neex ndekete yoo alalu jirim bi yées kilee <laughs> xaritam bi nga xamante ni nii sawaay teraanga ju nekk la ko doon defal nekkoon boroom alal génn àddina bàyyi fi njaboot ju sew gaa yi ne comme que ñoo doon ànd ñoom ñoom ay xarit la ñoon nañ jël alalu xale yi dénk ko xam naa di leen xool dina ko mën a téye mu jël ko commencé di ci noos waaw jëndu bawol bawol bu dee ne loolu mu ngi exister ba léegi <coughs> waaye Mercedes <laughs> yooyu léegi sax gaa yi dépasse nañ yooyu waaye yu yu silencieux yow booy dox ci mbeddu Dakar yi nii da ngay jekk oh moom mooy la naan tënt doo koy seulement dafa silencieux <laughs> waaw <laughs> waaw ñu naan góor gi nangam ndekete yoo góor gi alalu jirim yi yées kile ko moo yées suñu waroon ne gis nga li muy lekk noonu alalu jirim yooyu na ko leer ne ñoom li ñuy lekk xaqiqa bi réalité bi mooy li muy lekk ci seen biir ya loolu sawara la waaw mooy li yonent saa saam ne ki nga xam ne day day naan ci ndabul yaa xadiis yaay ummu salama bi ci ndabal xaalis wala or kooku liy bux buxi innama yujarjiru fii batnihi naar jahannam liy bux buxi ci ci biiram bi bu koy lekk mooy safaraawu jahannama la waaw loolu mooy réalité bi mais ci biti nii pour moom lu neex la waaw moo tax nit dina nekk ci loo xam ne jàpp na li occasion la waaw ndekete yoo musibam la kon kii moo tax al imaam al qaadi Iyaad mu ne lii maanaaw mooy yuaqabu bin naari ah waaw lii mooy kii kon kii def lii di laaj alalu nit ñi ngir bari le kii dañ koy mbugal safara ëllëg de waaw <laughs> mu ne waaye man na nekk ke ne lool mooy dajale alal jooñ mu doon laaj dañ koy dajale comme maani zakat li yonent bay saa saa wax xadiis bu gudd boobu boo demee ci kitaabu zakat jibi yi moom la ko ñoom imaamul Buxaari indi ki nga xam ne day bañ a joxe zakat nga xamante ne nii yonent bay saa saa am dane alxuraan a ko wax gaa yi dañ kii eh, eh, daal di jël seen affaires yi di ko di ko leen ko ñaas mooy alal bi or yeeg xaalis biñ doon rëñ liñ doon liñ eh, doon doon rëñ doon bañ a joxe doon bañ a joxe ci yoonu yàlla moom la jël waaw di leen ko ñaas waaw di leen ko ñaas seen seen seen seen jëyaat <laughs> seen xar kanam ya waaw naan leen hada ma kanastum li anfusikum fa zuqu ma kuntum taknizun waaw ne leen aywa <laughs> da ngeen doon bañ a joxe mooy alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fa bashshirhum bi'adhabin alim waaw suñu boroom ne gis nga gaa yi nga xam ne dañuy rënk di téso di thésauriser di rënk waaw az-zahaba wal fidda xaalis beeg or pur bi ak or pur waaye tamit yi leen fi taxawu ñoomin euro ki dala seeg livre sterling ak gaa yoo yële ah ñoom franc CFA ñi nga xam dañ koy rënk wala yunfiqunaha fi sabilillah te duñu ko dépenser jamais ci yoonu yàlla fi leen yàlla ne dépenser leen seen yoon newu ci génn leen ci zakat mat la gaa yi nii ut ay pexe quoi bu zakat ji waaj a jox ñu jël ko euh, placer ko ci seen compte femme wala seen compte doom comme si génn na ci seen moomeel quoi bu ni sa bu at bi jeel jeexee ñu récupérer waat ko de toute façon affaire ay chiffres la dangay dugg ci compte yi rek te mooy compte yi di transférer <laughs> waaw foog ne loolu xiyal yooyu pexe yooyu bu foog ne moom borom bi lay nax suñu waroon na gis nga waajooju sànc yàlla yi taxaw defal nga war ko fee def nga bañ waaw lépp lu jëm ci loolu luy soqali diine sa yoon newu ci te buñ la tuddee tànn biir nga ne mais bon yéen non man tànn biir sax c'est dépassé waaw ab ab ab ab ab waaw ab carnaval ab dancing wala boo xamante ne nii benn benn arrosé lu ñuy arrosé la ñu ñu daal di lay léegi yow yaay parrain bi yaay nangam yaay marraine bi yaay nangam <laughs> nga ñëw dóor fa lu kii waaye booy da ngeen a di kumbal kon bi quoi yéen ñu mel ni yéen lañ bëgg quoi bu ko defee quartier bi di vivre ko non booy da ngeen di gaaw dóor ci te mu rombee fii façon yi nga xam ne dañ leen war a dimbali nekk fi ñoo xamante ne nii mënuñoo faju ñépp xam leen ñu am feebar yu gaaw. ñu denc seen alal yi di xaar dëj ba ñu wana sa seeni puukare yu soof yooyu <laughs> waaw léegi mooy sa soo yow bu yàlla neen ay doo def wala yunfiqunaha fi sabilillah yonent bi alei saat suñu borom ne gaa yooyu fa bashirhum borom bi ne ko yow yonent bi alei saat salaam leen ah bégal waaw apportez-leur la bonne nouvelle ban bonne nouvelle bi adabin alim loolu genre ironie la <laughs> waaw mooy comme waa ji nga xam ne dañ koy mbugal di ko dóor yar bi bàcc ko ci ci bopp tër te naan ko waay ñamal bii waay <laughs> jàppal waay bii de moom war naa baax tër <laughs> waaw mooy genre ironie la mu ne bëggal leen ci mbugal mu tar kañ lañ leen di mbugal yawma yuhma alayha fi naari jahannam bis ba nga xam ne gis nga or bi nga xam ne moo taxoon nit ciy dog mbokk di ci bañ a joxe àq yi leen yàlla wax ngeen joxe ko ci di ci moy am ko ñu jël ko sax di ci moye yàlla lépp lu xaram comme que am nañ les sous qu'il faut de l'argent ñu dóor waaw sa parce que l'argent ouvre les portes ki ñi nga xamante ne nii mooy ñi ñiti àddina lañ da àddina de waaw mu jël ko di ci moye yàlla suñu boroom ne gis nga bés ba ma leen di mbugal xam nga ne ma leen di mbugal yawma yuhma alayha fi naari jahannam gis nga or bii xaalis bi lay jël xóoyal ko la ñuy xóoyal ci safaraw jahannam fa tuqwa biha jibaahum ñu ci ñaas seen seen seen seen xar kanam yeeg wa junubuhum ak seen wet yi wa zuhuruhum ak seen gannaaw yi ba pare malaaka yi dañ leen koy ñaas ba pare naan leen li ma doon a sànk la yar bi ba pare naan la boobu baax naa am sawaay hada ma kanastum li anfusikum aywa jàpp leen waaye lii de mooy li nga xam ne moom ngeen dencaloon seen bopp mooy la nga doon rënk di ko bañ a def ci lu yàlla digal ci lu neex yàlla mu ngi mel ni yow da ko doon téye ngir bu ëllëgee ñu xóoyal lépp def ko ay feer ay weñ dina ko ñaas loo ji ñi dajale di gën a téye doo def yoonu yàlla mooy yaa ngi gën a dajale yow feer ya lay ñaas ëllëg Allahu akbar hada lii am kanastum li anfusikum lii mooy la ngeen doon rënk di ko thésauriser ngir seen bopp kon nag fazuqu aywa mos leen maa la nga xam ne kuntum nekkoon ngeen taknizuna doon ko thésauriser doon ko doon ko rënk waaw kon nag mu ngi noonu gis nga loolu nag c'est pareil fii waaw mooy waa ji li muy laaj te amu ci daj amu ci amu ci àq ci alalu nit ñi gis nga loolu mu ngi mel ni moom boo xamoon dëgg-dëgg mu ngi dajale safaraam fa innama yasalu jamra mu ngi mel ni daa ñëw saa bu gis nga di laaj te amu ci droit mooy laaj boog muy laaj xam nga lu mooy day ñëw ne waa sa waay ji ah, amoo safara foofu amoo ay xal yoo ma aal mu jox ko mu jël dugal ci foo xam ne fu mën a denc xalam benn xal du xëm ba jeex muy dajale rek di dajale te bu ëllëgee moom ci boppam la ñuy ubbi ci loolee daal di ko ci dugal lu xal yooyu gën a bari muy gën a am problème waaw ay cinq mille la gis nii ne ñu ko franc ay dix mille franc mais ndekete yoo safara lay dajale ngir boppam ëllëg lu muy gën a bari le moo tax mu ne fal yastaqil aw li yastaksir léegi nag nañ ci néewal wala nga bari mooy seetal rek yaay tànn waxula bari tuutil ci de mooy baal lépp laa wax ndax safara bés buñ la dugalee sa bàmmeel ak safara di nga xam ne wu yow yow yow yow yow yow la euh, dëgg ci xal rek boo ko defee gis nga ni ngay ñaqe te la ne woon defaat ci sa tàng nga ne yow yaa ma yow yaa ma bañ yow yaa ma bañ lii dal ma consolé ma xoolal ma sama euh, suux wi mu lakk ma koy bànd nga naan ma tegaat ci sa tànk yow yaa bon yow yow de boo fekkoon sama néew dompan ma jomb la <laughs> waaw léegi nag yow yaay seet kon loolu mooy bu ci laal dara waaw loolu moo ko lii waaw looy dajale sa waras rek alal ya ngay dajale ah waaw dajale ëllëg da am problème de waaw léegi da ngay gis ay nit ñoo xam ne dañ naan ay sëriñ lañu wal iyaadu billaah lii lañuy dunde ah laaj la laaj dafa am ñaari laaj laaj du ñëw rek di tàllal loxo de maddul yet ak di laaj defal leen maag may leen maag jox leen maag sarax leen maag ah, mastata <laughs> du du loxo kese ah am na yoo xam ne ay professionnel de laaj lañu mais dañu muus dañuy tëj dil mooy ci seen conscience li ñuy jouer mooy seen apparence mooy du ñu wax de mais seen léppay laaj te bokk la ci nga xam ne dafa soxla dafa soxla dafa am lor kooku wax naa la teg ko ne kooku waxuñu kooku mais sawaay nii non non mooy c'est pour ak dundam di gën neex ay affaire bi di gën a baax kese la ah ñoo xamante ni seen apparence kese ñëw bu ko defee gaa yi leen jox waaw gaa yi di leen jox loolu façon laaj la c'est du c'est c'est boobu mooy laaj bi gën a sax <laughs> boobu moom mooy professionnel la koy def te kilifa la. kilifa en général ñooy def loolu waaw ndekete yoo laajkat la ku mel noonu nag même bu dee dañuy diine la te à vrai doonu ko dëgg-dëgg politiciens yi dañ koy yab waaw moo tax fu mu ñëwee gaa yi xam ne lii ko fi joxatu la waaj waxoon sëriñ bi ñëw Europe quoi Espagne. Espagne la woon waa ji benn waay moo ma ko nettali koo xam ne man mii xam naa ko waa ji <laughs> mu ne waa ji tal Serigne <laughs> moom fii ñëw gars yi moom buy ñëw gars yi naan ah ñoom benn biir naan ah, xaalis xaalis bi lay jël si rek xaalis bi dafa indeete te malgré loolu mooy ñoom xam nañ loolu de mais neexu leen de imaginez mooy li yonent fay saa saa doon wax naan ku ma laaj. insister ma jox la wa ana lahu wa ana taman lahu kaari mooy damaa nekk koo xam ne la ma la jox bëgguma ko woon a jox wa ana lahu kaari fa yubaaraku lahu fii ma a'taytu kooku yàlla du ko barkeel ci li ma ko jox yow bu dee yonent may saa ci boppam moom la moom la ne képp ku ma laaj ci insister ba ma jox la loo xam ne bëgguma la ko woon a jox loolu bu ma la ko joxee yàlla du la ko barkeel léegi lan ngay xalaat ñoo xamante ne ay simple taalibe lañu waaw nga xam ne seenu ñaq dañuy sonn boo leen gisee fii ni ñuy liggéey ci hiver bi ak tàngoor yu ci chantier TP yi travaux publics yi ñu nekk ci biti nga xam ne jamono bu dee seddaay bi tar na bu dee tàngoor bi tar na waaw ñoo xamante nit nii dañuy liggéey ba tas nga bàyyi ba jamono yi rek nga jóge ne agsi parce que yaay doomu diw quoi ngir dajale liñ jot a liggéey quoi ne ko tungaañ kooku braqueur la mais braqueur boo xam ne deful infraction aksiwul par infraction <laughs> kooku aksiwul par infraction yor ay kii aywa Alioune donné les kooku mooy professionnel la da koy def te weñ du yëngu benn weñ du daanu <laughs> professionnel la benn yoonu daanu <laughs> waaw. bu ko defee mu ñëw gaa yi jox ko te ñi koy jox ci boppam xam nañ ne lii jaaduwul bon da ñu continuer mais ñoo ko def parce que amuñu fitu xam ne lii caaxaan la ñu génn ci parce que am fit beneen affaire de waaw ah, am na ñoo xam ne am na xam nañu ne lii naxaate la mais mais lu ñuy def waaw ah, lu ñuy def lu ñuy def waaw ah, xamoo nooy def yow doo wax li Bamba waxoon te ñu yàgg ko fi lakin alimtu wa ilmi sawfa yanfa'uni <laughs> li Sëriñ Tuubaa waxoon radiyallahu anhu ma ne man de xam naa te sama xam-xam moom dina ma jariñ yow sa xam-xam du la jariñ boo xamee ne lii caaxaan la folo doo ko baax ma naan waaye nu may def ah yéen fekkoon baay ak maam après innahum alfaw <laughs> fekk seen seen seen waajur yu sànku ya ñu nekk ala atharihim yuhra'un di gaaw di dem ci seen jeexital yi nga xam ne lii yoonu réer la woon ndaxaate la culte de personnalité la waru la yàlla waru la dara li ci sa poche kese ko intéressé te say problème du problème am non ay problème say problème du problème am waaw rawatee ki nga xam day sélectionné taalibe yu am xalal yi ñoom bu ñuy inaugurer kër ci ñoom lay dem inaugurer la bu seen nday gaañoo mooy dem di jël liir alors que bi sonn fii tous les jours moom bu ko yenn yi dalee da koy ñaanal rek waaw jaralu ko yëkkati tànkam dem këram te kat ci koñ bi la dëkk ah. mais kële dëkk ba Dakar jaral na koo euh, euh, jógee Tamba fiyeefam wala Casamance wala Diourbel wala Saint-Louis ñëw ba foofu parce que mooy inauguré këram ndax xam na ne <laughs> inauguration yi daanu muy àndal la suñu góor ga waxal il faut inaugurer toujours inaugurer encore inaugurer <laughs> notre <laughs> président Wade waaw loolu kay bu dee la ak saa bay bayaan lay dund il faut inaugurer ndax inauguration yi dañu solo mu inauguré encore inauguré muy gën a kooku ak yalwaan lay dunde loolu yalwaan la c'est du yalwaanisme c'est du saa may mayaan c'est de la mendicité déguisée waaw sauf que professionnel loolu képp loolu nag na la leer na yow génnoo ci wax ji yow yaa ngi laaj alalu nit ñi ah. mooy alalu riche <laughs> waaw man sa sa am amwaalahum takassura ngir bari de moom amul problème mu dund ah Serigne mu mel noonu du lekk ko lekk moom du problème am fu mu dëkk du problème ndox facture baax na ba yooyu yëpp daanaka eh, eh, dañ koy fayal mais teewul tout le temps parce que dafa tàmm moo tax boo tàmmee yenn train de vie yi te liggéeyoo ko borom nitu àddina bu la ci xamee. dalay fawe waaw boo gisee sëriñ su bari bu daraay xew yoo xam ne jaaduwul ñu ne miit parce que wax naa la mooy tripartite boobu ñett yooyu nga xam ne ñu lu yàqu ci réew ñoo ko yàq mooy politicien bi ki yor affaire nguuru dëkk bi ñu muy doxe sëriñ bi ak showbizman bi ak borom alal yi waaw ñooñu ñeenti ñooñu ñeenti ñooñu gis nga bu ñu ay jàppal ma jàppala foo leen gisee réew mu baaxul mu ne ñoom ñooy ànd waaw patron de de de kii presse yeeg de grandes firmes yeeg de grandes entreprises yeeg yooyu foo jaar ñu neexoo nguur gi waxuñ la boo nekkee patron foog nga naqari nguur gi non loolu ce n'est même pas dans l'intérêt de de tes salariés mais mooy nga nga dëggu quoi mais gars yi dañuy pare lu ne. ngir neex nguur gi bu ko defee ñoom lem ko yi ñu war a fay dëgg-dëgg duñu ko fay ñu am ay ay ay ay marché yi ñu leen koy jox noonu sans ay ay ay appel d'offre wala bu appel d'offre amee dañuy njuuñ njaaj affaire yi jox ko ñenn ñi ñeneen ñi ñu dóor leen ñu daanu sëriñ bi moom mooy ci nga xam ne nee na ci wàllu baatin moo leen du couvrir te ñoom ci seen bopp xam nañ ne sawaay mënul dara mais nag am na électorat quand léegi showbizman bi moom moom boroom alal ji sorewuñu waaw moom tamit il peut euh, euh, drainer des foules ak yu mel noonu ñooñu moom la boroom bi naan wa iza aradna an nuhlika qaryatan am amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa dammarnaha tadmira suñu boroom ne gis nga bu ñu bëggee yàqu euh, rajaxe bi num réew alak bu ñu bëggee alak bennum réew dañuy moo tax ci beneen jàngeen am mar naa mutrafiha dañuy jël nooskat ya te mooy politicien bi sëriñu caaxaankat bi foo suufee bi ak showbizman bi borom alal bi nga xam ne ragalul yàlla kooku ñoom ñeenti ñooñu man nga ko wax ñett dugal showbizman bi nga boole ko borom alal bi ñooñu borom bi nee na ñoom laay def ñu yor affaire ya am mar naa mutrafiha ñooy les noceurs c'est lépp ci noos la noos kese noos noos boo leen joxee nguur gi ay da ngay jekki ay villa yoo xam ne ma suñu ko woon a am ay moomeel yoo xam ne ba pare ñenn ñu bëgg laa gëm doon dañoo ba ñuy am boobu dañoo xaaja nekk ci nguur mais waaw mënoon nga am mais léegi li nga am daa gën a bari te justifié ko c'est ça le problème kenn waxu am ndóol nga woon ama dara mais sauf sa alal bi ni mu yokkee te yow amul jëfoo fi lu justifié loolu loolu lañ lay wax mais kenn waxoo woon pauvre nga woon man nga nekkoon millionnaire mais nga dugg ci nguur gi walla neexoo nguur gi nekk député wala nekk lii ba pare sénateur wala yu mel noonu wala nekk milliardaire nga naan man ba ma yàggee am waaw yàgg ngaa am mais amee woo woon nii <laughs> c'est ça ñenn ñi ci jeu de mots yooyu la ñuy nax ñenn ñu naan man ba ma dalee am ah ku ma xam-xam ne man yàlla damaa mas a kiite sama liggéey laa mas a ne dëgg la wax na dëgg de mais sauf que gars yi ko toog tamit dañuy fàtte wax affaire bii ne waaw ñun c'est ok néewuñ na ne amoo woon mais bi nga fi nekkee duggee ci nguur bi fukki at yi wala juróomi at yi lan moo fi justifier sa moomeel yu rëy yi par rapport ak yow ba nga commencé am depuis quarante ans trente cinq ans yaa ngi nekk yaa ngi am ay cay million nga yemoon nan nga mën a justifier dépp nga dugg ci nguur gi wala ñu jox leen nguur gi nga bokk ci partisan ñi ngor nguur gi cinq lañ ci teg nga ami milliard est-ce que ça justifie loolu non wala wala on est prêt à nga jox ñu ay preuve yu leer que ne lii tax bu leeree ñu d'accordal la bu leerul nag yaa bàyyi dut ci xelu nit ñi waaw <laughs> yaa bàyyi dut ci xelu nit ñi mooy gaa yooyu noonu la ay nooskat lañ suñu borom ne mutrafiha ay nooskat lañ sëriñub caaxaankat bi loolu kese la noos kese lay liggéey ah di mbubbale gaa yi affaire yi kii noos kese la waaw moo tax trouble bu am xam nga ñooñu ñoo gën a somm waaw waxoon naa la buy am tim réew boo gisee alxuraan di wax tout le temps fa xaalal mala'u mala'u ñu ñooy ñii mooy assemblée ba ñu jiite mbir ya mooy politicien bi sëriñu caaxaankat bi temps yu yu yàggee nag mooy ki doon yor wàllu xàmb yeeg wàllu ndëpp yeeg wàllu firawna yàlla yeeg ñooñu ñooñu ñu ñu amoon doole lañ ci nguuru firawna ak borom alal yi comme Qaaruna <laughs> Qaaruna waaw ñooñu ak showbizman yi showbizman yi ñoo doon ñan ñoo ñoom ñoo taxawoon place su saxara yi mooy magicien yi <laughs> ñooñu ñoo yoroon affaire ya moo tax bi Seydina Muusaa di wax ñoom ñoo njëkk a sentir menacé lu tax parce que ñoom ñoo fi yor ne gàññe xam nga ne le pauvre paysan moom de toute façon affaire yi bu kiiwee mu jël son son sac saako doo ko xool le la frontière la plus proche <laughs> mais gars bu bopp yi dal mais bomb bu dal dañ naan yé baa sama magasin sàngam baa sama immeuble sàngam moo tax ñoom ñoo ñën a menacé wu tamit confort dañu xamoon train de vie bañ amoon da yàqu waaw moo tax il son prêts à tout pour duñu baax waaw ñooñu nag mooy boo tàmmee parce am alal ju ju ju ju ju ju woyof gaaw a kii te doo sonn la waaw ñu laaj rek alalu nit ñi moo tax bu kenn yaakaar ne mooy di laaj nag boo fi ñëwee noonu nga xam lii ñépp ñoo ko xaraamal sëriñ ngaak lu ne sëriñ léeg-léeg nag dina mën a laaj te loolu mooy xadiisu xabiisa bi waaw loolu insha allah buñ ci ñëwee boobu dina leer kan moo mën a laaj mais pas façon yi nga xam ne am amuñu problème mu dund amuñu problème loo xam ne det bu ñu gàdd bu ñu gàddu bor bu ñu gàddu ngir defar diggante loolu day am ñoo ñooñu moom mën nañoo laaj te lool moom lay rent may sa sam di leeral xabisa insha allahu taala en tout cas lii day wane ne kon laaj alalu nit ñi quand même ngir bari la te loru waralu ko loolu kabira la loolu bàkkaar bu rëy la yonent bay saa saam na képp ku koy def na la leer ne fa innama yastalu jamra na la leer ne yow safara ngay laaj léegi nag c'est à toi de décider de voir de choisir fal yastaqilla aw li yastakthir ne néewal wala mu bari la kon nag ñu yem noonu bii di ñëw ñu dif hadis insha allahu taala samura ibnu jundub ah moom gëj nañ ko gis de samura <laughs> ibnu